keroog bi nga xam ne ci la eh, kii bi wàccee bi nekk eh, ci suuratu shu'ara suuratu shu'ara comme ni ko imaam Abdurrazzaq boroom musannaf soloowe waaye ci moom it la ko imaamu Ahmad ibn Hanbal di taalibeem imaam Ahmad taalibe imaam Abdurrazzaq la Sanaaniyu radiyallahu taala anil jamii bi nga xam ne ci la aaya ba wàcc hein ban naa laaya mooy aaya bi nga xam ni mooy mais nag càllale bu lër wér la bu dëgër a dëgër hein ndax imaam Abdurrazzaq da koo jële ci Ma'mar mooy càllale gu siiw wér Ma'mar mu jële ko ci imaam imaam az-Zuhri jëla ko ci Abdurrahman ibn mooy xam nga moom mooy càllale bi bi nettali affaire u histoire Ka'b ibn Malik bi nekk mooy à partir de de kan imaam az moom mooy madaarul xadiis bi mooy le pivot ci moom la xadiis bi di tourner voilà moom ci moom autour de moom la xadiis bi di tourner mooy ci la ko nit ñi jële voilà moom kon mais ci kaw fii lañ bokkul mooy ci kaw euh, Abdurrazzaq Ammaar voilà foo lool kese la boo jëlee imaam Ahmad danga naan imaam Muhammad mu jëlee ci Abdurrazzaq Abdurrazzaq jëlee ci Ma'mar Ma'mar jëlee ci imaam az rahmatullahi ala jamii an Abdurrahmaan ibn Ka'b mu jëlee ci Abdurrahmaan di doomi Ka'b ibn Maalik mu jële ci an abihi mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik voilà mu jële ci baayam di Ka'b ibn Malik voilà bële Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'b kële sëtam la woon bële waa càllale bële sëtam bi nettali bi nekk saxiixa yi nekk imaam al ibn Isaaq bii nii abd parce que euh, en fait Seydina Kaab ibn Maalik dafa am doom ju tudd Abdurrahman am sët bu tudd Abdurrahman loolu la bii nag Abdurrahman doomam ibn Kaab ibn Maalik ci moom la ko imaam az-Zuhri jële alors que fële Abdallah Abdurrahman di doomi Abdallah mi nga xam ne mooy doomi Kaab ibn Malik voilà te Abdallah boobu moo doon ki ko doon conduire ba mu silmaxawee moom Seydina Kaab ibn Malik mu ne bi aaya bale wàccee muy aaya bi nekk ci shu'ara aaya ba nga xam ne mooy wax ci wàllu shu'ara yi te mooy wax aaya manaan wa shu'ara yattabi'uhumul ghaawun ba'd a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa shu'ara yattabi'uhumul ghaawun alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna maa laa yafaaluun ah bi bi affaire yi wàcce aaya yooyu mooy park alquran dane mooy fin wu suuratu shu'ara wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghaawuun gisoon nañ ko fan yële wa shu'ara'u te poète yi gis nga poète yi taaxuraankat yi ci poète yi laa ilaha illa allah yattabi'umul ghaawun gaa yu beew yi dëggee ànd ak ñoom mais il faut nga nekk ku beew mën a ànd ak ñoom ñoom ñi leen di topp mooy beew gaa yi nga xam ne dañu dépasser les bornes te beew anam xanaa gisoo ne ñoom annahum fii kulli waadin ci xur wu ne waaw ñu ngi ciy xuus di fo rek di dépasser les waaye wa an alam tara annahum fii kulli waadin ci style bu ne style way mooy hijaa ak ñoo mën a xasaate waaw da ngay dégg ñu naan bayt bi mooy bayt bi nga xam ne moo gina moo gina xasaate ci ci ci arabi waaw waaja daan wax naan ñun xawma bu ñuy kii sa fekk sa bàyyi ñun ba ñuy nekk ci toolu xare di di di di di kii di di xare di xare njàmbaar yow sa baay mu nga ca kaw fasam xawma ci lanam di rey ay téeñ <laughs> mooy ñoom <laughs> waaw dañ lay wax loo xamante ne nii moo tax yooyu nag da doon metti ci nit ki daanaka léeg-léeg ñu dooroon ko xeej sax moo ko gënal jël flèche jam ko ko ci xol moo doon gënal ab sha'ir surtout de renommée de renom koo xam ne vraiment yé am saalab na imril qais ñoom tarafatu ibn abd ñoom labid ñoom ñoo ñooñu moom buñ la waxee dara moo tax al ñoomin ñoom après ñoom al ñoomin mutanabi ak gaawe mooy gaa yi seen seen seen seen kii yi <laughs> ñoom mais ñooñu après lañ mais temps jaahiliya ñiñ la yëkka tuddal na le non ñoom antara gaa yooyu buñ la tudd yée bés bu ñu waxee ci aw lu dul noonu moom mooy tàkk nga moom en plus day gaaw fe mooy day ñépp ko yëg waaw bu ko defee ñu lay jox misaal nag ci ci yooyu waaw waaw mais seen yu ñàng yooyu wala nga dégg te tamit dañuy dépasser les bornes ci ban côté mooy bu ñuy tagg nit waaw bu ñuy tagg nit waaw dañuy dépasser les bornes di wax yoo xam ne dalay leer ni li amul même bu dee ne dañuy exagérer mooy dangay yëg ne ji day ko wax waaw mooy comme ni waxoon rek bu nit génnee àddina nga naan é ki nga xam ne mooy dundal jën ca biir géej moo doon dundal ki doon dundal jën yi ca biir géej ak dex yi tey tey tey leel di di di di nàndal picc yi ci asamaan yi génn na àddina xam nga waxoo dëgg yow waaw da ngay rek xam nga ne waa ji mooy dundal jën yi ci biir géej gi hein ak lu mu baax baax moom la picc yi naaw ci asamaan si moom la <laughs> waaw waaw xoolal la kee waxoon <laughs> ngir rek ak tamit bu ñuy puukarewu ci kaw nit ñi ba may droit seen bopp loo xamante ni waruñu woon am droit bi waaw waaw waa ñu doon wax fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina waaw ku ñu tooñ <laughs> ñun moom ñooy ñi nga xamante ne nii képp ku ñu tooñ ñun au lieu mu ne xam nga ku la tooñ mooy boo ñëwee bay fayu nga yem ci liñ la tooñ fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi bu ngeen ñëwee bay fayu fayu leen lu toll ni liñ leen tooñ quoi waaw waaw bu leen ko dépassé waa ji ne moom ñun moom ku ñu tooñ fa najhalu fawqa jahlil jaahiliina dañuy ñëw ba toññeer bi dañ lay def lu raw liñ ñu def xam nga loolu tooñ la waaw mooy fo si style yépp ba pare léeg-léeg ñuy tagg nit di ko teg foo xam ne waa ji àggul foofu waa ji nag jàpp ne moom foofu la àgg parce que lañuy am sa poche lañ soxla waaw ka annaka badrun wal muluuku kawaakibun ida talaata lam yabdu minhunna kawkabu xoolal <laughs> loolu al mutanabbi ko waxoon <laughs> amiru dawla la doon la doon la doon takook ab amir kese la woon moom sax du xalifa jullit ñi <laughs> mu koy tagg naan ko ka annaka badrun yow yaa ngi mel ni yow buñ la gam gam gam léegi bon buñ la comparer ñeneen ni quoi c'est que doo seen maas doo seen morom quoi loolu c'est c'est clair ndax yow en fait yow ka annaka badrun ka annaka badrun wal muluku kawaakibu ka annaka badrun wal muluku kawaakibu ida talanta lam yabdu minhunna kawkabu yow daal gis nga buñ la gam-gam lee di la dee ma comparer yeneen ñi ci des buur yi nekk fii di buur buur lu te duñ daal yaa ngi mel yow yaay weer mooy comme si ñuy comparer weer wi ak yeneen étoiles yi ci wet gi yeneen étoiles yi bala ñoo leer mooy weer wi dafa matagul muy weeru Badr waaw weeru mat sëkk nga xam ne ni muy rëya noonu te leer mel ni jant bu kiiwee lëndëm gi fépp a yeer mu ne ko yow noonu nga mel ñeneen ñi fiy balbal lu yépp yeneen buur yii di buur buur lu yépp ay ay étoile lañ rek ci kaw asamaan si yow nag bés boo nee rey boo fenkee hein lam yabdu minhunna kaw ko bu dara dootu leen deseeti benn étoile dootu leen deseeti mooy dañuy suulu oh waaw waaw dañuy suulu ah! dañuy suulu dañuy suulu dañuy suulu ah, loolu rek la mooy dañoo mënoon yooyu di exagérer xam nga loolu façon exagération la loolu façon exagération la léeg-léeg ñu wax nit loo xamante ne nii demewul noo mais ñu xas ko ba waa ji daanaka xaru ji lay def waaw daanaka xaru ji lay def mooy noonu lañ meloon de loolu nag. gis na suñu journalistes yi xam nga loolu lañu yor am na ñoo xam ne dañuy dañuy mettre fin à leur vie parce que mbambum journalistes yi articles yi dul jeex waaw te buñ jàppee kenn dañuy xëy ci yow di ci gont waaw bu ñu jàppee kenn ci yow lañuy xëy di ci gont di ci def lu ne gaa yi daal duñu baax moom kay jàpp mais jour bu ne ñu génn benn benn affaire ci ba mooy affaire bi day mujj nekk benn scénario benn fil conducteur lay am léegi nag par ndànk-ndànk lañuy lañuy lañuy lañuy lañuy sànni seen salve yi waaw di indi par ndànk mu te nag mooy te du nekk dëgg te du nekk dëgg dañuy jàpp di la larguer mbir yi ah def ko ay salve nag waaw jour bu ne ñu indi benn ah ñu am benn corbeau bu leen di alimenter xam nga loolu day am benn corbeau koo xam ne mooy nettali mbir yi mais nag kenn du xam kan la waaw parce que moom amul personnalité quoi waaw amul personnalité yàq dara ko tax a jóg day nëbbatu di jël ay information di ko joxe alors que yu ci bari du nekk dëgg lool nag ñooy gam-gamle ñooñu ñooy équivalent wu journaliste yi léegi shu'ara yi nag noonu lañ meloon am nañu ñu éliminer seeni jour seeni fan mettre fin à leur vie parce que shu'ara yi ñoo leen dugg waaw ñoo xam leen dugg gaa fin à leur vie parce que shu'ara yi ñoo leen yu metti ta tara tara tara non mën a yàq der de gaa yi non non shuara yi moo tax gaa yi de boo boo xawee miin ladab tuuti adab mooy al adabul jaahili ak yooyu moo tax wax yu ñàng nga ci gis ah <laughs> Seydina kii nag moo tax kon suñu boroom ne kon shuara yi gaa yi nii ah wa shuara yattabi'uhumul ghaawun ñu beew ñi nag ñooy ànd ak ñoom mooy ñi leen di dëgg may nopp te tamit di ànd ak ñoom di collaborer ak ñoom mooy képp koo xam ne yow lii mooy sa style mooy yow sa sa say sa plume sa plume parce que shu'ara fii du poète kese ah. yow sa plume ab journaliste nga wala loo man di doon yow hein sa vers yi ngay def sa versification yi yooyu yépp sa làmmiñ wu neex wi sa rhétorique bu neex bi sa fasaxa bi nga am hein jëmalewoo ko dara lu dul ci ŋàññi nit ñi ak bind article yoo xam ne des articles sataniques te du dëgg loolu wala di ko teg ci deru ñi nga xam ne atharu man ala wajhi al ard ba'da al anbiya muy saxaaba yi radiyallahu nga leen di wax lu ñaaw ci say bilum say plume ak say bind suñu boroom nee na ñooñu boo seetloo yattabi'umul ghaawun ñu beew ñi te mel ni ñoom ñooy nga xam ne ñoo leen di suivre di topp seen article yi nag di jënd seen journaux yi ak seen wax yi ak seen poème yi di ko déglu ba comme si ni ñuy jële ay bout de petit pain waaw mu ne alam tara kon annahum fi kulli waadin yahimun gisoo leen ci style bu ne ak tamit xur wu ne fu ne nga gis leen fa waaw ñuy wax rek di xuus di fo waaw bu doon tey gaay moo tax gis nga leen gaay ay façon rappeurs yi nga xam ne seen lépp tamit mooy façon yooyu lañ rek waaw ay saaga ñoom balaa rapa neex ñu saaga ñu naan day jàngale te gars yi ñoom dañu feebar xaw ma koo ci seet nag même ñi ñëw sax naan dañuy wax ay bonne parole mais li ñuy wax naan da dégg ñu naan ay jigéen gi bon li muy sol baaxul loolu du yoon ay kii li ko rime nag di rab te mais ñi ñi nga xam ne ñoo leen di topp mais ñoom ci seen bopp ni ñu soloo baaxul ah ñu fi kiris koros sol loo xam ne wengal seen kab yi seen casquette yi jaar na le sol ngàndub seen sa baat bi tudd Seydina Muhammad ñu naan la moomoo nga naan la DJ moomoo yow nga nekk fi di fontoon ñi naan parce que da ngay rab yaa ngi wax lu baax foo waxee lu baax ah nga yooyu gaa yi naan non ñoom dañuy yeetee ba xale yi jàmbaar lañ lan lañ nee jàmbaar nañ jàngi alxuraan ak sunna nga naan lañ jàmbaar lañ lan lañ nekk jàmbaar te li ñuy wax ñoo ko gën sori ñoom ñi taxaw seen jëmm kese day weddi li nga xam ne moom parole yi ñuy wax waaw ñu rime ko nag toog moo tax gaa yi seet leen wa na pëjom bu ne nga gis leen fa wa annahum fii kulli waadin yahimun ñuy fo waaw concert bu ne ñu tëgg ko fu ne ñu tëgg ko caaxaan rek ñi leen di topp nag mooy alxaawur ñu beew ñi waaw moo tax foo dégg kilifa diine naan naan ñoom diwa may daaneel ci façon yooyu mooy moom ci ñoom la bokk rek waaw <laughs> mooy ñoo yem rek ñoo yem rek waaw caaxaankat moom bu dee moo lay daaneel ci kilifa diine mooy vraiment àddina bi war nañ ko seetaat quoi mais àddina bi ba nan lañ koy seetaat mooy ñi ko dëkke àddina bi moom la moom muy dunyaa gi fi newoon waaw moom mooy dunyaa gi fi suñu boroom def nit ñi nag ñooy changer waaw mais àddina bii ñu nekk ci la yonent mi aleyhi salaatu salaam doon dox de waaw boo demee Makka gële moo doon Makka du Makka bu bees buñ jël sànni Makka denc ko fële indi Makka bu bees Medina gu gu bees amula ah. nit ñi ñoo changer ak dëkkuwaay yi ak tabax yi kese lañ am luñ ci soppi. am na côté yoo xam ne kenn soppiwu leen sax ay Petra boo fa demee fële ca Jordanie gis nga noonu ñooñ ñooñ c'était avant les nabatin te dinañ leen gis <laughs> fii ci histoire Seyna Ka'b ibn Malik nga ne man Nabatéen ana waaw les nabatin de Petra dinañ leen gis kay Petra xam nga Petra site touristique boobu nekk Jordanie bu ngànd boobu nga xam ne gars yi ci montagnes yi lan ñett seen kër yi Nabatéens yi dinañ leen gis fii de waaw dinañ fi tudd ci histoire Seydina Kaab ibn Malik les Nabatéens da nga bëgg a xam lu tax xaaral ba ci kanam insha allah mais mooy euh, mooy kon àddina bi du moo changé àddina bi bu changé ñun la te nag kon ci côté bu bon bi sax la changé ndax zahara al fasadu fil ardi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas waaw mbonte gi yàqute gi feeñ na ci kaw suuf ak géej géej géeri ji lan moo ko waral bi ma kasabat ci li nga xam ne moom la fàggu ay loxo yu nit ñi moo tax pollution yi ñuy yàq àddina bi waaw couche d'ozone bi gaa yi yàq ko parce que lan seen bakkan lañ topp rek waaw nañ topp suñu bakkan mooy naka la suñu économie di tourner ñuy gën a dem ci suñu point de croissance yi ni muy gën yokkoo yooyu moo leen lañ teg ca kaw moom lañ gën a faale que àddina bi ñuy dunde na waaw suñuy maam ñi ñu jiitu woon buñ defoon ni ñun yàq ko nii buñ ñëwee duñ fekk àddina bu jage nii ñun nag xoloo lépp faalewuñu ko waaw les point de croissance PNB PIB ci la ñépp xool seen bët waaw ba bu bu àddina bi yàqu it ñun ña fekk en tout cas daal ñun daal suñu affaire a ngi dox waaw chômage bi wàññeeku lépp kii loolu daal mooy l'essentiel waaw ñuy amasser des milliards fu ne loolu daal c'est l'essentiel te xam ngeen ne loolu du l'essentiel waaw kon gaa yi shuara yi moo tax gaa yooyu yépp genre rappeur yee caaxaankat yooyu nga xam ne nee nañ dañuy rimer les slameurs nga xam ne daanaka li ñuy wax dara lañ ci dul def waaw ñoom ñoo gën a sori li ñuy wax nee na ñooy nee dañuy yee jeunesse walla yaa bés bu jeunesse bi bu dee de loolu mooy yee jeunesse bi ma xam ne une c'est une jeunesse pourrie waaw te looloo ama ah. c'est une jeunesse pourrie gaa yi déglu yooyu kañ lañ kañ nga leen mës a gis ñu defaru fan fan nga leen gis mas ngaa gis ku mel no ku kuy suivre yooyu defaru masulaam non masulaam loolu ay caaxaan la ko waa yoo xamante ne nii ñoom kalimatun huwa qailuha kàddu la goo xam ne caaxaankat bee koy wax rek ne ni loolu kon mu ne wa shu'araa'u yattabi'uhumul alam tara annahum fi kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquluuna maa laa yaf'aluun mu ngoog lii moo ci gën a wa te ñoom li gën a garaaw dañuy wax loo xam ne maa laa yaf'aluun duñu ko def mais seetal rek mooy rappeur bi taxaw di wax ay mbiram naan kii di way nee na day yeete ci ci rabam yi muy def naan wooy jigéen ñi dañoo war a solu lu baax ay kii parents yi nii ak nii wala góor ñi nii solatuñ lu baax mais moom ci boppam solul lu baax tubay ji mu sol buy dox nga gis euh, tubay ji mu jiital ci biir di feeñ waaw kooku xam nga kooku kooku nan la mën a taxawee di wax dara soluk chaîne chaîne chaîne or wala chaîne xaalis mu ne ko rëng ci baat bi wékkoo ko mel ni jaam yooyu ah ñu doon marqué di leen solal ay affaire waaw moo tax wa annahum te ñoom yaquluuna shu'ara yi gis nga poète yii mooy poète caaxaankat yi yaquluuna dañuy wax maa laa yafalun doo doo xam ne du ñu ko def waaw gis nga bés poète yi noonu lañ doon defaa dañuy ñëw di di xëbalaate balaa xare doon am ñu bind ñu wax seeni poème nag naan ñun de ku ñu laal ku ne wala caay képp koo xamante ne tooñ nga ñu waaw lii wëg lii te dara bu dara xewe boo gisee doo leen gisaa ah. <laughs> wala lañ waxoon du demee noonu wala dañ ko dul def sax waaw wa annahum te ñoom mooy dëgguwuñu voilà dëgguwuñu wa annahum yaquluuna ma la yaf'alun te li ñuy wax dëgguwul ñii nag façon bu mel nii ñoom seen chanre mina seen poy shaytaan ndax shaytaane moo leen di wa anna shayaatiina wa inna shayaatiina la yuuxuuna ba'duhum ilaa ba'd ilaa awliyaa'ihim nga shaytaane yii ñoo gaa yi ñoom dañuy wax yu wante seen biira ah, gaayam yi seen mbokk yi seen parandoo yi ngir ñu leen di mën a dàggasante ak yéen nga gaa yi dañ doon wax naan <laughs> waaye xoolal rek jullit ñi dañoo paradoxal moon am naafiq mën na la wax loolu am naafiq mën na la wax lii dañ doon wax naan yéen naka la buur yàlla yéen bu nit rendee ngeen ne dagan na bu nit rendee ngeen dagan na bu yàlla rayee ngeen ne dafa xaraam ay way jële lii ban logique ci am yow mi ne buur yàlla mi nga ne moo la sàkk moo la bind bind bàyyi may bind àddina bi bind lépp mais moom bu rayee mooy bu defee am xar midd quoi ndax dañ naan buur yàllaa ko faat <laughs> moo ko waaw moo jël bakkanam ngeen ne xar moom manuñu koo lekk te buur yàlla mi nga xam mi buur yàlla kon moom moom bu bu rayee du baax ab jaamam bi il faut moom nag moom moom bu moom bu rendee lay baax xoolal ma loolu mu ne loolu seytaane leen koy wax rek waaye baleen foofu mais xam nañ bu baax différence bi <laughs> xam ngañ ne mos médd mayta ñu naan <laughs> dee dee naturel ñu ne buur yàllaa faat kon nag loolu war naa dagan bés bu ngeen nee daganul da ngeen a contradictoire yooyu yëpp naafiq yi kii yi boog seytaane yi ñoo leen koy wax waaw loolu moo tax yooyu kon genre gaa yu mel nii mina shaytaan ci shaytaan la jóge léegi nag bi aay yooyu wàccee Seydina Kaab Malik ah dafa ñëw ci yonent mi salaam nag eh, wax nañ la sanad bi sanad bu wér la axrajahu al imaamu Abdurrazaaq ci musannaf na ko noon Ahmad soloo na ko jële ko ci yoonam mu jële ko ci Ma'mar moom Seydina Abdurrazaaq an Ma'mar an Zuhri an Abdurrahmaan ibn Ka'b ibn Malik an abi radiyallahu ta'ala anil jami mu ne nag bi affaire bi demee noonu nag ah mu ñëw ne yaa rasulallah sayyidina Ka'b ibn Malik ne yow ndaw yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam qad anzala allahu fi shu'ara'i ma anzal ah, buur yàlla kat wàcce na am na ñaari tekki man nga ne buur yàlla wàcce na fi shu'ara yi mooy ci suuratu shu'ara maa anzal lam fa wàcce parce que ci suuratu shu'ara la ne aay yiñ la wax léegi wala nga ne qad anzalallahu buur yàlla de wàcce na fi shu'ara ci poètes yi ci au sujet des poètes maa anzala lim ci wàcce te moom lañ wax léegi wa shu'ara poètes yattabi'umul ghaawun ñi deew ñu ñoo leen di topp de alam tara ndax gisu xanaa gisuloo annahum ko ñoom fi kulli waadin ci stil bu ne ak tamit ci xur wu ne ci bërëb bu ne ñu nga fa di fo concert yi bari na ci àddina bi voilà xumbal yi bari na xawaare yi bari na waaw seen seen seen de de de xawma lan yi bari na ci àddina bi fii kulli waadin foo leen dëkk bu ne ñu fay maye concert wala ñu fay tëgg di caaxaan rek lañuy def wa annahum te ñoom yaquluuna dees day wax dañuy wax maa laa yafaluuna loo xamante ne duñu ko def de ah, mu ne ko a ah, yonent mi aleyhi salaatu salaam buur yàlla kat wàcce na ci shu'ara uy au sujet des shu'ara wala ca saar bañ naan ash-shu'ara maa anzala mu wàcce ci shu'ara yi ci poète yi qaala nee na yonent mi salaam ne ko nag innal mujaahida mujaahidun bi sayfihi wa lisaanihi walladi nafsi bi yadihi laka annama tarmuunahum bihi nadhan nabl Allah yeneen tubaab saar saar nag ne ko mooy yéen bokk ngeen ci moo tax aaya ba après suñu boroom da koo àggale dafa àggale aaya yooyu yonent ma lay saaf-saam ne ko pour wan ne ko non yéen taxul ngeen di wax mooy alxuraan ñi muy wax mooy yi la waxoon sànq ñi nga xam ne seeni poème dañ ci exagérer duñ ci wax dëgg waaw daanaka li ñuy wax du dëgg te tamit li ñuy wax du bokk sori nag li ñuy def bés boo déggee ñu ne ñoom defoon nañ lii defoon nañ lii ndekete yow masuñu koo def waaw waaw masuñu koo def ah loolu lépp ay waxi kese la du dëgg de te tamit fu nekk ñu ne fa di fo di mboosóor waaw te ñi leen di topp boo gisee ñi leen di topp mooy ñi gën a réer ci àddina bi moo leen di topp mooy ñi nga xam ne xamuñu dara lenn rekk leen jiital mooy seen bakkan ak seeni passion ak seeni bëgg-bëgg ak liy tendance waaw loolu kese mooy seen busol fu mu tourné ñu tourné fa ànd ak moom moo tax ay kii la ay modd la tey kii lañuy jël ñu jël soara diw waaw le grand chanteur diw tey moo xew gaa yi topp ci topp ci jënd ay kas ay kasetam ay bandam ba sonn après ñu daldi bàlli kooku jaaraat ci keneen parce que lan ñoom mooy afara'ayta man ittaxada ilaahahu hawaa ak xanaa gisoo waa ji nga xam ne moom dafa jàppe bakkanam daal di koy def mooy ay bànneexu bakkanam ay passion wam ah yoo loolu la def boroom moom la jàppe yàllaam di ko topp waaw kon kay kooku xam nga ne sànku kenn ginu koo sànku gaa leen di topp nag loolu la moo tax tey mu ne leen kii moo xew suba keneen a xew eh fan yi waa ji clip bi mu génne moom temps yii moo féete kaw nit ñi gaa yi topp ci mooy noonu la rek comme ay ka annahum humurun mustanfira waaw dañu mel ni mbaam yu ñu yoo xam ne yu ñu yu ñu yu ñu ërtal la yu ñu kii wala ñuy jëf yu di daw waaw yu ñu dàq ñu naan fër noonu lañuy dawe diine toppura caaxaan ya waaw kon eh, yonent ma lay saat saam nag bëgg leen a xam loo ne yéen ñooñu taxul yéen yéen ñii boo taxul yéen ñuy wax innal mujahida waa ji nga xam ne day jihaad lii moo am mujahidun bi nafsi day jihaad ak bi sayfihi ak jaaseem mooy nit mën naa jihaad ak sayfam waaw loolu gisoon nañ ci maratibul jihaad ba ñu doon gis ci wàllu jihaad yàgg na avant avant ghazwatu badr ba ñuy door a wax ci affaire u yi gisoon nañ maratibul jihaad dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat bu ñuy ñëwee ci li ñuy jàngale ci yi ñuy jàngat yi ñuy jële ci soo ci euh, ghazwatu Tabuk dinañ gis li Imam Ibn al-Qayyim moom la ñu comme d'habitude <laughs> parce que comme lañ la waxoon rek suñu borom dañu tàggatal ay boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhi daanaka li ñuy def nii yépp mooy dañuy reprendre rek ah ndiw fi lu bees ah. <laughs> waaw. lii nii lépp kenn manu fee ñëw ne man li ma fi wax loo xam ne surtout lu ñàkk mën a ñàkk la lu man na ñàkk nga ne yaa ko fi dóoru indi ci diine ji loolu amul waaw te fii daanaka loo fi wax am nañu ko wax ba pare waaw mooy dañuy reprendre moom li nga xam ne dañuy jël li nga xam ne moom la wax njàngat yi yi mu jële ci suuratu ci xaw xaw sa ghazwatu Tabuk bu ñëwee foofu moom tudd na fa tuddaat na fa maratibul jihad yooyu hein voilà mooy nit dina xare ak lan ak caaseem waaye dina xare ak làmmiñam waaw ñaar yooyu rek la ko wax mais am na yeneen alal alal ci la ah. comme ni Seydina Ousmane def ñoom seyna Seydina Abdurrahman ibn Awf ñoom ñi joxe même ñi joxe saa xataa ñi joxe saa ñoom Abu Xaysama ñoom ñépp dañoo jaat ak seen alal waaw jihaad bi anfusihim wa amwaalihim bi amwaalihim wa anfusihim voilà seen alal yi ak seen bakkan yi waaw waaye ak seen làmmiñ mu ne kon muja innal mujaahida kiy jihaad mujaahidun dina jihaad bi sayfihi ak jaaseem wa ak li nga xam ne mooy làmmiñam làmmiñu mooy lan mooy di défendre diine di défendre diine ji waaw boroom plume yu rafet yi au lieu ñu ciy bind ay article di défendre diine mais defuñu ko de dañ koy jël ngir dal waa diine parce que du seen intérêt walla iyaadu billah loolu xam nga xalamu suula de loolu mooy mooy plume bon plume yu yées yaa ngoongu waaw waaw mu ne walladi nafsi bi yadi maa ngi waat man say seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ki nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom laka annama tarmuunahum bihi nabhan nabl gis nga seen poème yi ngeen di def yéen sama shu'ara yi yéen Seydina Hassan Ka'b ibn Malik ñoom Abdullah ibn Rawaha ainsi de suite yéen gis nga gis nga seen poème yi ngeen di def contre kufaar yi mais mu ngi mel ni ay flèche ngeen leen di jam da ngeen leen di nadax mooy di leen ratata di leen rafal ak ay lan ay flèche comme seen wax yi noonu lañ mel ci ñoom loolu mooy plume journaliste yi dinañ la jàpp benn jamono joo xam ne mais ñi mu dal ñoo xam xam nga li tax nit kii xaru mooy metti na ci moom waaw waaw te bés bu ñëwee ba découvrir ndax dañuy jël dañuy jël di nettali loo xam ne ñoom leeru rek ne sax dëgg la mais comme que ça ça vend du papier day tax mbir mi day jaay ay papier waaw day tax seen journaux yi jar ñu nekk loo xam ne dañ naan wuu mbir mi moom daanaka on a fait des milliers de tirages voilà même on est obligé même à un certain moment d'en tirer davantage de way imprimerie kay oh on a sollicité beaucoup d'imprimerie parce que gars yi dañu mujj suñu article boobu numéro sàngam moom wuu numéro boobu moom moom moom gars yi il l'arraché ndégete yoo du dëgg bés bu ñëwee ndax parce ñoom duñ fi nekk di xool ndax dëgg la mooy mbir mi c'est pompeux c'est pompeux te gars ci yoon seen métier en tout cas ku ci def ci yoon sa métier mooy waroo woon a doxale noonu waaye léegi course dañu nekk course au profit waaw ñoom ñéppay daw ci ginnaaw profit lan laay amee ci mbir mi kan mooy gën a jaay papier waaw kan la sa journal di nekk bu at mi jeexee ñu ne wey le journal numéro un mooy ñun loolu loolu ñu bari moo tax ñuy liggéey waaw seenu rajo yeeg seen télé yeeg moo tax façon mbumbaay façon caaxaan gone dinañ ko def ngir attirer ay public waaw ñoo audience yi bu ñuy joxe audience yi ñu ne ñoom ñu ëpp audience waaw parce que ku ëpp audience publicitaire yi ci yow la ñu fa la nit ñay ëppee ah fa la marché ba nekkoon waaw yooyu yëpp yëfi caaxaan la bés bu ñëwee ba trouver nag que mbir mi du dëgg gis nga bu ñuy démentir boo mayul ca dernière page ba lañ koy def ca avant annonce ya ci mbind mu ndaw ne lañ bindoon dañoo juum xam nga ne loolu loolu du maandu defoo ko à la comme ni nga defoon te yàq nga deru waaj ji waaw. mooy mbir mi day metti mu ne leen nag yéen yii sama shuara yi gis nga. laka annama tarmuunahum bihi nadhan naml gis nga li ngeen leen di wax ci metti yii comme li ngeen wax waa daws ba ñu daw gaaw dugg ci lislaam nuxayyiruha walaw nataqat la qaalat qawaati'uhunna dawsan aw saqiifa looloo gën a metti ci ñoom flèche yu ñu leen doon xaaj moo tax mu doon wax Seydina euh, Hassan comme la mu waxoon ne yow Seydina Abu Hurayra maa ngi lay seedaloo waaw ba ko Seydina Omar gisee romb ko <laughs> temps xilaafaam bi romb Seydina Hassan ci jàkka ji gisoon nañ bi ñuy def tarjuma Seydina Hassan radiyallahu anhu muy muy wax ay poème quoi ci jàkka ji Seydina Seydina Omar romb ko daal di koy xool xool woo xam ne mooy bon yow daal saay comme si mooy xoolu yow lii ngay def moom jàkka ji nga ñëw di fi def di fi di fi way ay kii quoi mu xam ne ah Seydina Omar mii daal affaire bi mooy daal daa gis ne lii warul demee noonu mu ne ko mu ne Seydina Abu ra mu ngi woon ci wet maa ngi lay seedeloo est ce que yow déggoo yonent bi aleyhi salaam fii nii may wax ay poème fii waaw ci jàkka ji mu ne fi may wax ay poème ku gën mooy mu ne naa Omar ku la gën a ngi fi woon ma koy wax te waxuma dara mu yonent bi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Abu Hurayra yow maa ngi lay seedeloo est-ce que déggoo yonent est-ce que masoo bi muy wax bés boobu yi wa maaka mu ngi lay dëgëral waaw ne ko waaw loolu di dégg naa ko waaw <laughs> mooy ñi moo tax ash-shi'ru min ash-shaytaan loolu moo tax ci nakaara yi la bokk mooy xadiisu bañ gisoon temps yile bu Seydina Uqba ibn Amir bi imaam al-Bayhaqi solo bi sanadin da'if foofu la Seydina Uqba ibn Amir fa waxe woon ne yonent mi alayhi salaam keroog bi ñu jógee Tabuk dafa biddanti voilà imaam al-Waaqidi ne nettali Seydina ñoom eh, kële Abu Qataada bi it foofu la woon waaye yooyu benn wéru ci woon allahu taala alam